bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu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 a'aadani Allahu wa iyyaakum mina naar mbokk yi ñu nekk ci kippaaru gi di shababu sunna ñu ngi leen di nuyu di islam wa assalaamu aleykum wa rahmatullah di santaat borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbali ko ci dellusiwaat ci sunu jotaayub ñaareel tey jii sunu téere bi di mi'atu mi'atu su'aalin wa jawaabuhu fi aqiidati tawhiid fi aqiidati tawhiid li Cheikh Abdul Aziz Muhammad Ash-Sha'laan Eh, di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf tey ji incha allah la ñuy war a dugg ci ci téere bi téere bi nag comme niñ ko xamee téeméeri laaj la ak seeni tontu yoo xam ne mi ngi aju ci pas-pasu tawxiid mooy noo xam ne ni mu ko jàngalee daf ko jàngale ci yoonu laaj ak tontu nga xam ne yow jullit bi jàng sa pas-pas day yomb ci yow lool nga xam ne moom doo sonn lu mu laaj rek day indi tontu li am na jël jëfe ji lay doon jël pas jël fas ak jëfe ji soo ko jàngee rek boo ëllëgee ku la mën a laaj dara ci pas-pas da ngay mën a xam tontu li ndax jàngaloon na laaj bi jàngaloon nañ la laaj bi jàngaloon nañ la li nga xam ne mooy tontu li muallif bi téereem bi ñu ko tàmbalee ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin amma ba'du fa hadhihi as'ilatun wa ajwibatuha fi asli fi asli al-usuli tawhidillahi subhanahu wat-tahdhiri min diddihi wa huwa ash-shirku billahi wa wasa'iluhu wa fi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaa'a sughtuha sughtuha bitariqatin mukhtasaratin raa'itu fiha an takuna sahlatan sahlatal fahmi lil qaari' asalu allaha subhanahu an yanfaa biha noonu la tàmbalee téere bi bismillahi arrahmani irrahim ñu ngi ko tàmbalee ci turu sunu borom jalla wa ala bismillah loolu la muy tekki mooy maa ngi tàmbalee ci wala ci turu yàlla laay tàmbalee lu may wax ak lu may jëf faayida bu am solo la boo xam ne al cheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymin alayhi rahmatullahi taala moo ko joxe ndax bismillahi googu dafa nekk li nga xam ne moo di maamul waaye nag maamul bu ñu war a jiital la ngir barkeelu ndax nañ koy firee mooy ci tur yàlla laa tàmbalee wala eh, maa ngi tàmbalee samay jëf ak samay wax ci tur yàlla waaye lañ war a wax mooy ci tur yàlla laay tàmbalee lu may wax lu may jëf donte samak tàmbali la samak tàmbali mooy bismillah ci samay wax ak samay jëf waaye la gën a baax te gën a mën a am barke mooy ñu wax ne. ci tur yàlla laay tàmbali lu may wax ak lu may jëf suñu borom tabaraka wa taala moomu arrahmaan mooy ki nga xam ne mooy borom yërmaande ju yaatu yi taj kàpp la mbind nga xam ne kenn génnu ci ña ko gëm ak ña doomu aadama yeeg ñu dul doomu aadama yeeg jinne yeeg nit ñeeg mala yee ci yam te mooy lenn lu nekk la nekk ci yow doo doon loo xamee ne bu génnoon ci yow nga faatu tey nga xam ne mooy tax nga mën fee nekk mën a continuer ci sa dund ba keroog sab gàpp di jot mooy looy lekk ak looy naan ak luy tax nga mën a yokk loola nekk gim nekk ci yow ci yërmaande yàlla tax bu lu woon ak loolu ab yéefar ajowowut maanaam ja yaa ni yayowut di naan lu toll ne guuxu ndox ndax wedde gu wedde suñu borom tabaaraka ta'aala waaye yërmaande moo ko ëmb moo tax ñu naan rahmatun aamatun li jami'il maxluqaat mboolem bindeef yépp ñu ngi ci biir yërmande jooji kenn génnu ci yërmande sunu borom tabaaraka wa taala moo tax yàlla mooy borom yërmande ji fii ci àdduna di borom yërmande ji fële ci àll ci àllaxira xanaa rahmaan ad-dunya wa rahim kon mooy kii yërëm ñépp moom sunu borom tabaaraka wa taala mu yërmande joo xam ne sifa zaatiya la rahma gi nekk ca ar-rahmaan sifa zaatiya la melakaanu jëmmam la jalla wa ala nga daf koo melakaanu moom yàlla yërmande daa nekk ci moom sax ci moom jalla wa ala loolu tax ab yéefar di am jàmm fii ci àdduna wa illa yeewu ko waaye mooy ki yërëm ña gëm yàlla fii ci àdduna ak àllaxira dañ koy firé mooy ki yërëm ña yàlla ci àllaxira mais yàlla yàlla dala yërëm fii ci àdduna yërmande ji mooy defal leen jàmm defal leen noflay eh, dëgëral leen téyel leen seen diine jàppale leen ci seen kawi noonu tënk leen ci aw yoonam ñu faatu ca loola ba yowmal qiyaama mu yërëm leen dugal leen àjjana moo tax yowmal qiyaama moom yërmandeem ci ña gëm yàlla képp la yeeju moo tax borom xool bi di séparer diggante ar-rahma gi nekk ci euh, turu ar-rahman ak ar-rahma gi nekk ci turu turu bu dee ar-rahma melakaan wi nekk ci ar-rahman kooku melakaani jëmmam la moom sun borom tabaaraka wa ta'ala waaye bu dee arrahma gi nekk ci melakaanu arrahim nee melakaanu jëf jila la melakaanu jëfam te mooy yeggale yërmaaneem ci kami yërëm mooy ña gëm sunu borom tabaaraka fii ci àdduna ak alaxira nekk itam melakaan gi nekk ci ar melakaan gi nekk ci arrahma daa doon melakaan woo xam ne yàlla rek moo ko yelloo ndax melakaanu jëm moom moom kenn mënu koo melakaanu waaye nag bu melakaanu yi nekk gi nekk ci rahim kooku mindeef mën na ko melakaanu comme ni mu ko melalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim bu doon lu jar a bàyyi xel moo tax bale sifa zaatiya la bi sifa fi'liya la bu dee sifa zaatiya mooy melakaan boo xam ne du ma sa tàqalikoo bi jalla wa ala mooy loo daf koo masa melakaanu bu dee sifa fi'liya mooy melakaan woo xam ne dafa aju ci coobareem maanaam bu ko soobee mu melakaanoo ko nu mu ko soobee fu mu ko soobee ak kañ la ko soobe kañ la ko soob jalla wa ala kon bismillahir rahmanir rahim mi ngoog kon maa ngi tàmbalee ci tur yàlla eh, ci tur yàlla laa tàmbalee lu may wax ak lu may jëf kii borom yërmande ji ju kawe ju yaatu ju matala ji ñel kàpp mbind daj kàpp la mbind waaye ki yéram ña gëm yàlla fii ci àddina ak alaxira mu teg ci alhamdulillahi rabbil alamin mu alhamdu xam ngeen ne tàmbalee gi mu allif bi tàmbalee ci bismillah woroom xam-xam yi ñenn ci ñoom dañuy wax ne bépp téere bu yàlla masa ci ab yonent mi ko tàmbalee ci bismillah aha ñu ngi koy wax allahu a'lam nekk noon itam lu lu feeñ la ci ne yónnente yi itam seeni leetar wala ñenn ca ñoom ci li ñuy xam buñ daan yónnee dañ ko daan tàmbalee ci bismillah ci dalil ci ne tegtal bi li koy wane mooy ci suratu namli Suleymaan ba mu yónnee ci buurub Saba bu jigéen boobu lim ko wax ah, <coughs> borom bi jalla wa day wax ne qaalat yaa ayyuha almalau inni ulqiya ilayya kitaabun karim innahu min sulaymaana wa innahu bismillahi arrahmani irrahim innahu min sulaymaana wa innahu bismillahi arrahmani irrahim allaa taalu alayya waatuni muslimin waaw leetar bii day téere bu tedd la bu màgg boo xam ne mi ngi bawoo ca Suleymaan te mooy lan mooy bismillahi arrahmani irrahim noonu la leetar bi tàmbalee alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin bu ma jéem a kawe waaye ñëw leen jébbalu si loolu cosaan la luy wane ne téere yonente yi daan tàmbalee ci bismillah waaye tamit li leen ci waroom xam-xam yi di wax ne ci yonente yi bismillah daan tàmbalee allahu a'lam waaye loolu la shakk ci ne luy wane koy wane suñu mi ngi fi ndax saar yi tàmbali saar wi wàcce la tàmbali bismillahir rahmanir rahim kon looloo tax ñu ciy tàmbalee comme ni ci alxuraan itam da di tàmbalee ci ay saaram bu ne mu teg ci ne alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bi nga xamee ne indi na luy wane e, li fi mu tàmbalee ci mooy bismillahi rahmaani rahim mu jàll ci alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi nee na mboolem xeeti cant yépp alhamdu al yi dañuy wax ne mooy al al mooy loo ne bu ñëwee day bëbëste day labal ci xeet wi muy wax kon mboolem xeeti cant yi la wax lillahi aji sax ñeel yàlla aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin kii borom bi neefi nee na mboolem xeeti cant yépp ak kañaate yeeg taggaate yi lépp ñeel la sunu borom jalla wa ala ci lépp nag. yàlla lépp da caa yeyoo sant waaye bokk na ci li tax mu yeyoo sant mooy bind gi mbind bindee fii borom bi tabaaraka wa taala daa sant boppam ci alxuraan santaane ñu sant ko ndax yeyoo gi mu ko yeyoo sant nag mooy melal ki nga bëgg melal ki ngay sant ak màggal ak kawe melal ki nga xam ne mooy ngay sant ak mat ngir bëgg ko ak màggal ko loolu moo di sant. Uh, kon melal ko melakaani mat ak melakaani kawe ngir bëgg ko ak eh, ak màggal ko su fekkee da koy def ngir màggal ko rek kooku tagg la waaye nag su fekkee da nga ko boole màggal ko ak bëgg ko su fekkee da nga koy def ngir bëgg ko rek kooku kañ la waaye soo boolee nag màggal ko ak bëgg ko yaa ngi koy melal melakaanu mat ak melakaanu kawe ngir bëgg ko ak màggal ko loolu la ñu tuddee sant loolu nag yàlla rek moo ko yeewu jalla waala loolu la ñu tuddee alhamdul kaamil cant gu mat sëkk ku dul yàlla yeyoo ko ku dul yàlla la nga yeyoo ci sant mooy kemtulaay la nga def ci njekk kese mu jeex waaye jamono ji nekk ñu lay sant fuñ toll comme ni koy déggee ci làmmiñu nit ñi na def sant diw rek loolu bokkaale gën a ko rëy ci bokkaale yi gën a màgg ci la bokk ndax yaa ngi wax ne kooku mboole xeeti cant yëpp ñeel la ko moo xam yëg nga ko moo xam yëgoo ko kon foo na def jamono ji nekk naan maa sant kooku moom kan ca war a teg mooy borom bi jalla waala képp moom maa ngi sant yàlla jalla waala kon lépp dajaayoo sant bind gim bind asamaan sàkk doomu aadama yi di leen wërsëgal eh, eh, sàkk gim eh, lépp dajaayoo dajaayoo sant bind gim bind li xam ne moo di guddeeg bëccëg wàcc gim wàcc alxuraan lépp dajaayoo sant waaye daa bokk ci yooyu sant nag yooyu sant daa bokk ci yooyee nga xamee ne war naa tax ñu sant ko ci mooy bind gi bind jaam ñi allahu akbar muallif bi itam lii da ko da ko ci alquran alquran kenn xamut baatu sant li mu fa ñëwee bari ma lool waaw eh, anam gi ñëwee bari ma lool yàlla itam ubbee na ay saar ci alhamdulillah moo tax sant yàlla waaye dafa am lu dëppook sant yi itam mooy bind yàlla defal gi mu ko defal bind ab ba yeggale ko indee ci baanaam baatu tëggiinu alquran la jël tam alhamdulillahi rabbil alamin li ab laaya la te xam ngeen ne alhamdulillahi rabbil alamin kooku jumla ismiya la parce que alhamdu kooku xabaram daa doon loo xam ne dañ ko nëbb ay ne muy istaqarra wala ka wala wala kaana maanaam mustaqirrun kaa'inun sant mboolem xeeti cant yi aji sax la xam nga ne aji sax la googu ñëwut dafa nëbbu kooku xabaram la kooku lim tëggoo mooy jumla ismiya jumla ismiya ci balaaxa mooy loo xam ne dafa làmboo ak sax ak continuer maanaam du masa dagg kon ak sant yàllaam du masa dagg te da caa bokk mooy di may gi ko may defal mu def téereem bi mu taalif téereem bi kon lii da ci roy alxuraan sant na sunu borom tabaaraka wa taala loolu nag lu am solo la ci jaam bi jamono ji nekk muy sant yàlla li li cant ma a indi kenn xamu nu mu toll yàlla bu la defalee xéewal nga def sant ko ca sant googu sax moo gën a màgg ci moom xiiwal gi mu la defal ndax la in shakartum la azidannakum moo tax kañ cant moo gën a féete kaw sant ak yaani cant moo gën a féete kaw sant xeeti cant yëpp yëpp yëpp aji sax la ñeel suñu borom dafa sant yoon yooyu màggal yooyu moom rek rek jëlla waala bu dee doomu aadama nag lam la yow ci sant moo di lam la defal kon noppi na ci sant yàlla mu ñëw ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa salaatu wa salaamu nee na doole jàmm dolli xi ak dolli xéewal wa salaat dolli jàmm wala dolli xéewal wa salaam ak dolli jàmm ala ashrafil anbiya yàlla nekk ci gën gaa teddi ñu ñu solooña wal mursalina ak ñu ñu yónni ña nee na jàmm xéewal guy dooteeku guy dolleeku ak jàmm guy dolleeku ba faaw yàlla nekk ci kaw ka gën a tedd ci ñañu soloo te ña ñañu jox xam-xamu yonente ba noppi yónni leen tam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li itam dajaa roy ci alquran ndax yàlla moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ki malaayikaam dañuy julli ci yonent bi alayhi salaatu yàlla julli gi ci moom moo di wala tudd gi mu koy tudd ci mbooloom malaaka yi gën a kawe ca moom jalla wa ala dee malaaka yi julli gi ñuy juli ci moom mooy ñaanal gi koy ñaamal jéggal ne ko yàlla waxee ci suuratu Ghaafir alladina yaxmiluuna al-arsha wa man xawlahu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ña yenu arsh ak la ko wër dañuy sant yàlla dañuy sant ànd ak sabbal seen borom gëm ko ba noppi di jéggalul ña gëm yàlla te ña gëm yàlla ña ci jiitu mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii ci xeet wi ndax li ngay woote yaa ko njëkk gëm moo tax borom bi ne aamana ar-rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun yonent bi alayhi salaatu wa salaam lañ wàccee ci moom daf koo gëm ak ña gëm yàlla mu bàyyeekoo ci seen borom jël mu bàyyeekoo ci boromam jalla wa ala ak ñi gëm yàlla ñoom itam dañ ko gëm moo tax njéggalu gi mooy lan rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina taabu wattaba'u sabilaka wa qihim yow mi nga xam ne eh, sa yërmande yaatu nga lépp ya yaa yaa ëmb lépp yaatu nga lépp maanaam lépp yow yaa ko ëpp sa xam-xam eh, sa yërmaande ëmb na lépp sa xam-xam ëmb na lépp yow yàlla yàlla nga jéggal ña tuub top topp saw yoon te nga te nga te nga fegal leen mbugalum sawara kon loolu mooy loolu bu dee nun nag julli gi julli ci moom mooy di ko ñaanal xéewal ak jàmm te la ci gën a kawe gën ci mooy julli yi sax ci sunna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid kon julli na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne da ci da ci roye itam téere yi aaday taalifkat yi dañuy tàmbale gi tur yàlla sant yàlla ba noppi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy aaday taalifkat yi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ci nekk ci xéewal kenn xamunum tollu xeet ci ay xeeti njariñ yaa ngi jaamu yàlla yaa ngi e, e, li nga xam ne moo di sant yàlla ndiki noonu itam day dolli day maye xol bu dal day tax itam sax ñaan yàlla nangu ko day dolli wërsëg boo demee ci jalaaul afham bu Ibnul Qayyim lam ci tudd ci njariñ bari ma lool kon sant na julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amma ba'du ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne fa haadihi as'ilatun wa ajwibatuha lii day ay laal la ak seeni tont ci fan la jëm mu ne fi aslil usuli ci source yi source mooy ci cosaani cosaan ya laaj yi ak seeni tont day mi ngi jëm ca la nga xam ne mooy cosaani cosaan yëpp te mooy lan mu ne tawxidillahi subhaanahu mooy wéetal sunu borom tabaaraka wa ta'aala nanga ko wéetal ci la jëm wa taxdiri min diddihi ak wattandikuloo safaanu tawxid wa huwa shirku billah te mooy bokkaale yàlla wa wasailuhu aki kerkaraaram te mooy ay moyen kon e, laaj yi ak seeni tontu ci yooyu la jëm mooy wéetal borom bi azza wa jal ak wattandikuloo safaanu wéetal yàlla te mooy ak moyen yi nga xam ne mooy yóbbine ci bokkaale ak ci lanaat mu ne wa fi mu'taqadi ahli sunnati wal ak ci pas-pasu ahli sunna wal jamaa foofu laa ko jëmale kon laaj yooyu ak seeni tontu ci ñett yooyu la jëm wéetal borom bi jalla wa ala ak watandikuloo bokkaale ak jàngale pas-pas ahli sunnati wal jamaa mu ne suxtuha tëgg naa ko bi tariqatin ci aw yoon muxtasaratin bu ñu gàttal ni ma ko taalifee daal dama ko indi ci yoon woo xam ne wu ñu gàttal la dul lu tax mu ne raaytu fiha dama caa sàmmonte an takuna mu nekk sahlatal fahmi lu yomb ci dégg lil xaar yi ñeel kiy jàng li tax ma gàttal ko mooy dama caa sàmmonteeg eh, ak yombal dama bëgg mu nekk loo xam ne dégg ko doy yomb ci kiy jàng looloo tax ma gàttal ko loolu defe naa ne kon lu jafe mu ne as'alullah subhanahu maa ngi ñaan yàlla sori nañ ko lépp lu lu mu yelloowut sellal nañ ko maa ngi maa ngi koy ñaan moom yàlla moom mi nga xam ne ñu ngi koy sellal di ko sori lépp lu yelloo lépp lu yellowut di ko ko soril maa ngi koy ñaan di ko laaj ay yanfa biha nee na mu jariñ ca aha laaj yi laaj yi ak tontu ye yal na ci yàlla jariñ amin kii moom moo ko taalif te mooy Abdul Aziz ibn Muhammad Ash-Sha'lan moom moo ko taalif Eh, loolu daa bokk ci lim jiite mooy adi mudirul maktabi at-taawuni lid-da'wati wal irshad wa tabi'iyati jariyat bi hayy al-aziziyya bi Riyad mooy directeur loolu mu tudd noonu aha loolu solo ci kii jàng waaye eh, pour xamle ko rek la bi nga xam ne day jàppalanteeg mbokk ya nekk Riyad ci wooteeg gindi ak fexe ba mën jox ñi nga xam ne ñoo fay ñëw di sàkku ci xam-xam jox leen loo xam ne buñ ci mën a sukkandiku dinañ mën a euh, danañ mën a am xam-xam danañ mën a am li nga xamee ne moo di ak njub ak gindiku ànd ak sogo nga xam buñ demee danañ mën a gindi seenum réew loolu daa bokk ci ay liggéeyam kon ñu ñëw ci téere bi bu dee téere bi fi mu tàmbalee moo ngi nii aqida bu tawhid su su'aalun wa jawaabuhu mooy mi mi'atu su'aalin wa jawaabin fi aqiida bi tawxiid kon pas-pasu tawxiid ay laajam ak i tontam mu ñëw ci as-su'aalul awwal laaj bu njëkk bi mu ne limaada nadrusu tawxiida loolu la wax lu tax ñuy jàng tawxiid limaada nadrusu ana lan moo tax ñuy jàng at tawxiida tawxiid mooy nangoo wéetal yàlla wéetal yàlla ak nangu koo def lu tax ñu di ko jàng kooku mooy laaj bu njëkk bi al jawaabul awwal li su su'aal la tontu bu njëkk bi ci laaj bi mooy li annahu ndaxte moom aslul usuli mooy cosaanu cosaan yi mooy source source yi li tax ñu jàng tawxiid la ca jiitu mooy mooy source diine jëpp source yi diine yëpp diine jëpp ay source lay seen source lay seen cosaan mooy tawxiid ginnaaw diine jëpp nag cosaan yi ay cosaanam la nekk ci seen la nekk ci seen bopp mooy tawxiid kon nag bu ñuy jàng la war a jiitu ñu jàng ko mooy moom ndax bu baaxul dara du baax loolu moo ci jiitu ñaare bi wa min ajlihi ngir moom ak ngir moom xalaqa yàlla bind xalaqa la bind allahu yàlla al jinna jinne yi ak nit ñi looloo tax ñu war koo jàng bokk na tax ñu war koo jàng mooy li tax yàlla bind jinne yi ak nit ñi mooy wéetal yàlla mooy nangu koo jaamu jalla wa ala allahu akbar amul lenn lu tax yàlla bind jaam ñi lu dul ñu nangu koo wéetal ci tawhid nangu koo jaamu lool mooy ñaareel bi tax ñu war koo jàng nee na wa ngir moom itam wa ngir moom nun koy firee arsalallahu la yàlla yónni ar-rusula yónente bokk na tax ñu war koo jàng mooy tawxiid moo tax yàlla yónni yónente yi lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la aha ndax lu jiitu suñ maam nuuxin yónente yépp maam nit ñépp ci seen diine yi seen baay lañ nekkoon ni ko ibnu jari ibnu jarir min tabari ni ci tafsiram ci xadisu ci asar ibnu abbas mu ne kaana bayna aadama wa nuuhin ashratu qurunin kulluhum ala millati abihim aw na diggante aadama ak nuuhin fukki seekal jaar na fi mooy junni at ñoom ñëpp ci diine seen bay nekkoon loolu dalay jàng ci diggante aadama ak nuuhin fukki junni at la loolu nag la shakka ci ne ibnu abbas mi ko wax radiyallahu anhuma du ko wax ci xalaatam loolu mu kenn mënu ko wax ci ijtihaad loolu jara bàyyi xel dañ koy jox xukmu rafu day mel ne lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax la ab saxaabi boo waxee loo xam ne kenn mënu koo wax ci ci sa xalaat ci sam xel loolu day taxaw place lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu jar na bàyyi xel kon ngir taw tawxiid moo tax yàlla yónni yonent yi loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax baax baax kon war na looloo tax ñu war koo jàng mu ne waa ngir moom itam anzala la yàlla wàcce alkutuba téere ya allahu akbar ngir tawxiid moo tax yàlla wàcc téere yi ndax kat nit ñi jamonoy nuuxin ci lay bokkaale commencé ko tàmbali woon suñu borom tabaaraka taala nag yónni nuuxin ngir mu ñëw faj feebar bu bon boobu nga xam ne bu ñëwutoon daray fitna man naa ba ñam ci fii ci àddina bi yàlla waxe kaana naasu ummatan waahida kaana naasu ummatan waahida fa ba'atha allahu nabiyyiina mubashiriina wa munziriina a anzala ma'ahum alkitaaba bilhaqq li yaxkuma bayna naasi fi maxtalafu fihi bañ nekkee ci diine seen baay nekk ci tawxiid kooku adduna bi dana daa am jàmm waaye bokkaale tàmbali nag ci lañ nit ñi commencé jiyoo yàlla yoon ñëw di leen leeral wàcc ci ñoom ay téere ngir di leeral nit ñi dañ jiyoo mais bokkaale la topp ci ginnaawam yëpp ci xeetu fitna loolu jar bàyyi xel kon looloo tax ñu di ko jàng mu ne wa qaama suuqul jannati wan naar wa ngir moom itam la taxawee wa ngir moom kaama la taxawee suuqul jannati marché bi àjjana wa naari ak sawara allahu akbar nee na tawxiid moo tax àjjana ak sawara taxaw ku wéetal yàlla dem àjjana ku ñàkk ku ko ñàkk wéetal dem sawara looloo tax ñu war koo jàng ndax ñu mën a xam lan mooy tax ñu mën a dem àjjana ak lan moo tax ñu mën a dem sawara mu ne waa ngir moom inqasama ci la séddalikoo annaasu nit ña ilaa muslimina jëm ci ay jullit wa kufaarin ak yéefar tawxiid moo tax nit ñi séddalikoo ñaari xaaj ñi nekk ay jullit ñi nekk ay yéefar ña am tawxid ñoo ay julit ña am ña taw tawxid ñoo ay yéefar loo tax ñu war koo jàng ndax nga bañ a nga wattandiku bañ a taabi ci kéefar qaala allahu taala loolu mu wax lay firndeel nee na borom bi jalla waala wax na kawe na yàlla mi nga xamee ne yàlla mi nga xam ne kawe na nee na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maanaam binduma jinne ak nit lu dul njaamu ma tamay digal leen ñu jaamu tax Eh, yàlla sàkk leen te mooy leen ñu jaamu ko ci nangu koo wéetal maanaam jaamu dañ ko ciy wéetal xam ne moom dong la amaatut keneen ku ñuy jaamu ko dul moom loolu mbokk jullit yi eh, mooy laaj bu njëkk bi jara bàyyi xel lool laajum ñaareel bi as-su'aalu saani laajum ñaareel bi loolu jullit bi da ci bàyyi xel ci ne laaj bu njëkk bi te mooy li tax mu ñëw fii ci kaw suuf mooy jaamu suñu borom loolu objectif boobu nag nga xam ne moo tax mu wàcc ci kaw suuf mooy wéetal yàlla ci jaamu ko na nekk ci xelam fu mu toll bis bu ko sa bis bu ko sànkee rek sànku loolu jar na bàyyi a as-su'aalu saani laajum ñaareel bi mooy min ayna na'xuzu aqidatana fan la ñuy jëlee suñu pas-pas min ayna ci fan na'xuzu la ñuy jëlee aqidatana suñu pas-pas fan la ñuy jëlee suñu pas-pas loolu mooy laajum ñaareel bi ndax nit ki li muy fas comme ni ma ko waxee woon rek pas-pas waxoon naa la mooy li nit ab xolam nit ki li muy yeew ab xolam fas ko ci ba fas ba mu dëgër këcc ci laan ci juróom-benni ponk yi ngëm yooyee ak lañ ca yéegal mu jël xolam bi fas ko ci ba mu fas ba mu fasu yeew ko ci jël juróom benn ponk yooyu ak la ca aju lépp mu fas ko ci ab xolam loolu mooy paspasul islam paspasul islam bu fan lañ koy jëlee as-su'al al-jawaabu thani li hadha su'al ñaareelu tontu bi ci laaj bi mooy ban mu ne min al-qur'an ci al-qur'an wa sunnati ak sunna wa ma kaana alayhi ak li nga xamee ne nekkoon na ci dëppoo woon ci salaful umma dawalu xeet wi te mooy ñu jiitu joon ci xeet wi pas-pas ñu ngi koy jëlee ci ñett yi alxuraan ak ak la sax ci alxuraan ak sunna ci pas-pas salafu saalix dëppoo woon ci dëppoo woon ci nekkoon ci bu jàpp ne mukk salafu da dañoo dëppoo woon ci xeetu pas-pas boo xam ne nekku ci alxuraan ak sunna déedéet dalaa bëgg a wax ne pas-pas boobu yi nga xam ne mi ngi nekk ci alxuraan ak sunna na ko as-salafu saalih fasoo woon dëpp fasee woon dëppoo ci loola itam loolu itam ci pas-pas lay dugg ndax nit ki mën naa jël pas pas-pas ne lii kat mooy pas-pas alxuraan ak sunna waaye bu delloo ci as nañ ko fase woon ak nañ ko nañ ci nekkee woon day juyoog lool moo tax mu indi loolu pour nga bàyyi ko xel kon pas-pas ni koy jëlee ci yàlla nee na téereb yàlla waxi yàlla ak waxi yonent bi alayhi salaatu wasallam di sunna mooy sunna su wér si ak li nga xam ne as-salafu saalih dañ caa nekkoon dañ koo dëpp dañ cee dëpp woon fasa woon ko noona nga xam ne noonu lañ ko fase woon loolu al imam Shafi'i di wax ne amantu billah wa bima jaa an illah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gëm naa yàlla gëm la ba woo fi moom waaye gëmee ko nim ko nim ko waxee na nim ko nammee moom loolee jugee ci moom gëm yonent bi alayhi salaatu wa gëm la jugee ci moom gëmee ko nim ko nammee kon yow booy booy jëlee pas-pas ci alxuraan ak sunna da nga koy da nga koy fasaalee na ko as-salafu saalih fasewul nii jullit bi su fekkee noonu la gëmee rek su boobaa pas-pasam day doon loo xam ne pas-pas bu wér la pas-pasam day doon loo xam ne pas-pas bu bu correct la du yàqu waaye du rëng-rëngi du yax-yaxi kon lii mooy pas-pas fu lañ ko jëlee yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu yàlla wax akub yonentam ci pas-pas nii la ko as-salafu saalih fasewoon moo tax ñoom ñooy xujja ci lépp nag ñooy xujja ci pas-pas ñooy xujja ci ay pratique ñooy xujja ci ay jikko diine ji ñoom nañ ko daan pratiquer ci pas-pas ak ay wax ak i jëf loola foofu ngay jaar boo fi jaaree rek eh, da nga gindiku moo tax ñu naan la yajibu ittiba'u al-kitabi wa sunna ala fahmi salafi salih al-umma waaw dañoo war a topp alxuraan ak sunna ci diggiinu as-salafu salih te mooy saxaaba yi ña topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak taabi ak taabicuuna yi te mooy ña toppoon saxaaba yi jàngee ci ñoom ak atbaau taabicin te mooy ña jàngee ña jàngee ci saxaaba yi mooy alquruun althalaatha almufaddala ñetteelu siècle bi ñett ñetti siècle yooyu yàlla ñu yàlla gindi teg leen teg ñu ci seen kon incha allah jotaay bi di ñu jëmaat ci jàllal ci yeneen di laaj waffaqa allahu aljamii wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa